mu ne nag moom al imaam ibn al qayyim wa fiqhu hadhihi al qissati anna zaman al ibaadaati yanbaghi fiihi tajannubu nisaa ka zamani al ihraami wa zamani al i'tikaafi wa zamani as-siyaami fa araada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an yakuuna aaxiru haadhihi al mudda fi haqqi haa'ulaa'i bi manzilati ayyaami al ihraami wa siyaami fi tawaffuriha ala al-ibaadati walam ya'murhum bi dhalika min awwalil mudda rahmatan bihim wa shafaqatan alayhim id la'allahum yad'ufu sabruhum an nisaa'ihim yad'ufu sabruhum an nisaa'ihim fi jami'iha fa kaana min al-lutfi bihim war rahmati an umiru bi daalika fi aaxiril muddati kama yu'maru bihi alxaaju min xiini yaxrumu min xiini eh, yuxrimu laa min xiini ah, ya'zimu ala alxajji waaw mu ne moom al imaam ibnul qayyim raxmatullaahi alayhi mu ne nag wa fiqhu haadihi al qissa mu ne li ñuy jàngi gis nga qissa bi ah mu ne wa fiqhu hadihi al qissati mu ne fiqhu mooy li ñuy jàngi ci ci ci ci ci ci nettali bi hmm? li nga xam ne moom lañuy ñuy jàngi ci nettali bii nii mooy que ne zamanul ibaadaati jamono yi nga xamante ni nii mooy jamonoy jaamu yàlla yi yanbaghi fihi dafa war nit ki tajannubu muy sori nit ki daf cee war a sori lan yan yanbaghi fihi tajannubu nisaa i sori ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi waaw dañ ko da leen a war a sori daf leen a war a sori waaw ah ka zamanil ihraam yi comme jamono yi nga xam ne nit ki day nekk ci ihraam mu ne ñoo yem képp rek comme yi ihraam la wa zamanil i'tikaaf xam nga booy ihraam nit ki du jóge mooy dalay wax gis nga net lii nii mu ne mu ne leen sori leen seen jigéen ñi loolu lay génne ne loolu lu màgg la waaw ginnaaw bi ma la nee gis nga loolu da ciy jànge que ne loolu da leen di pousser ci ñu dëgmal ci ñu dëgmal ci li nga xamante ne nii mooy jaamu yàlla gi te sori li nga xamante ne mooy bërëbu foyeeg ak bànneex yi mu ne loolu nag gis nga liñ ciy jànge loolu day da leen di mooy dañ ciy jànge ne jamono yi nga xam ne jaamu yàlla pour jaamu yàlla kese la jamonoy jaamu yàlla yi li nga xam ne c'est exclusivement réservé façon jaamu am na façon jaamu yàlla yoo xam ne hein boo ci newee yan baxi fii tajannubun nisaa yi foofu dañ fee war a sori jigéen ñi mais du jaamu yàlla yépp ndax nekk ak sa soxna sax loolu jaamu yàlla la waaw boo ko ci yéenee parce que même boo ko ci yéenewul sax day nekk day nekk jaamu yàlla parce que yonent ma lay ba bam ne ba mu ne nit ki euh, wa fi bud'i ahadikum sadaqa mooy ci nit ki sëy gu muy sëy soxnaam sax loolu ab sarax la comme sarax la waaw day mel na ku saraxe ñu ne ko ah ayati ahaduna shahwatahu ah, nit dina ñëw faj soxnaam faj eh, aajo sëy bu mu am mu nekk sarax mu ne ko mu ne leen ah xool leen ndax bu ko nit ki bu ko defoon mooy loolu noonu mu joteeg soxnaam bu ko defoon ci lu xaraam mooy bu demoon njaaloo ji est-ce que dina ci am bàkkaar ñu ne waaw mu ne waaw kay kon nag bu ko defee ak soxnaam loolu mooy moom ajra fay la ci am voilà kon mooy fii bu la nee ibaadaat du ne jaamu yàlla yépp ci li ñu joyal ci ngay soree jigéen ñi naka noonu jigéen ji di sore moom bu dee moom la muy sori boroom këram non loolu du façon jaamu lool du jaamu yàlla yépp waaw bokk sax jaamu yàlla yi yenn jaamu yàlla yi gën a rëy mooy nit ki il faut mu koy def ak soxnaam waaw moo gën rëy waaw bokk na ci jaamu yàlla yu gën a rëy waaw te yonent mi aleyhi salaam sikk neewul ne ba muy génn àddina ci jaamu yàlla la newoon waaw te nan la génn àddina laajal sayyidatu Aisha lu mu wax bayna saxri wa naxri sama diggante baat ak sama diggante dënn hein hein ci la ci la faatu moom aleyhi salaam loolu kan ban jaamu yàlla loolu bokk na ci jaamu yàlla yi gën a rëy d'ailleurs moom la mujjee def te walal axiratu xayrun laka minal ula waaw yonent mujj mbiram moo gën a tout le temps ah minal ci yi nga xam ne ñooy li njëkk moo tax du lu ñu joyal dafa am yenn façon jaamu yàlla yoo xam ne nit ki waaw foofu dañuy tere nag mu jege bu dee soxna la muy jege boroom këram ci wàllu sëyëg yooyu bu dee góor la moom it dañ koy tere mu mu sori dañ koy digal mu sori jigéenam yi mooy ci wàllu sëyëg yooyu ak wax yi jëm ci yooyu waaw moo tax loolu nag lay wax ne ne anna zamanal ibaadaati jamonoy ibaada yoo ibaadaati jaamu yàlla yooyu yan yanbaghi dafa waral fiihi tajannubun nisaa'i ñuy moytu jigéen ñi jigéen ñi di moytu seen boroom kër yi bu dee ñoo koy def kazamanil ihram yi comme booy ihram waaw mooy boo armaalee ngir aj wala umra jeex na léegi nag yu bari lañ lay tere dagg we hein ay di parfum wu sol yére yoo xam ne dañ leen a ñaw waaye bi ci gën graaw mooy nga sëy waaw même wax wax ju jëm ci wàllu loo xam ne day ay prémisse la ci wàllu bala ngaa sëy ak sa soxna yi ngeen di wax yi nga xam ne day yëkkati day sawarloo nit day sawarloo ku nekk ci yéen ñaar loolu rek dafa xaraam nit ko wax ko waaw waaw fa man farada fii euh, alayhi fa man farada alayhi al hajj képp koo xam ne buur yàlla dafa farataal ci moom aj mooy mu ñëw nag ba nekk ci vraiment nag dugg na ci période de sacre mooy euh, euh, bërëb bi nga xam ne mooy ci de sacralisation bi fi nga xam ne ci lay ihraame mawaqit yi jeex na moom foofu falaa rafasa fu fusuqa walla jidaala fil hajj waaw amatul rafas mooy di wax wax yu jëm ci wàllu sëy fu fusuqa wax yu kàccoorte it amatul wala jidaal di xulóowa ki xeex ake lu nekk di dàggasante loolu amatul yarhamukallah fil hajj loolu amatul ci aj voilà mooy yooyu dañ koy tere bi ci gën a garaaw mooy sëy nit moom bu sëyee moom mooy ajam yàqu bu sëyee umram yàqu waaw xam nga yenn yi dangay ñëw waaye jabru koog dam mooy nga rendi benn gàtt ak yu mel noonu yu mais sëy sëy moom mooy saaj dafa yàqu waaw sëy moom dafay saaj moo yàqu te di ko fay par force te gis nga ba déwén ba ba ni ngiy ñëwaat dangay ñëwaat par force ba année ya ngiy ñëwaat yooyu yëpp li ñuy tere ku aj yépp boo ñibbee sa kër Sénégal ak lépp dañ la koy tere ba boobu waaw waaw kon mu ne ci zamanul ibaadaat yi jamono yi nga xam ne lañuy jaamu yàlla yan bari daf caa war fii ca yoo yële tajannubu nisaa i di sori jigéen ñi ka zamanil ihraam yi comme jamono yi nga xam ne mooy booy armal ka zamanil ihraam comme booy armal waaw boobu dañuy sori jigéen ñi waaw jigéen ñi day sori jëkkëram wa zamanil i'tikaaf ak i'tikaaf gisoon nañ masalaay i'tikaaf yi ngay def ci jàkka ji waxoon nañ rek li gën a dëgër mooy i'tikaaf man nga koo def saa dem ci jàkka ji yéeneel i'tikaaf mais surtout yi nga xam ne fi ñu ko gën a miine mooy ci wàllu <coughs> euh, dix jours yu mujj yi ci weeru koor yooyu noonu nit ki buy intikaaf wala même ci jàkka ji jour bu man di doon tey nii bu ma demoon nii ne damay intikaaf nii jeex na manuma faa nekk soxna si nekk sama wet waaw ñuy laalanteeka def lu ne loolu man da ne déedéet loolu manu la nekk ah wa zamanul i'tikaf ndax jamono wa'tazilun nisaa ah ngeen sori wala wala tamassuhunna wa antum aakifuna fil masajid waaw bu leen nekk di jonjoog jigéen ñi fekk yéen yéen a ngi i'tikaf ci jàkka yi de toute façon intikaaf ci jàkk rek lañ koy def comme ñu la waxoon mooy jamonoy intikaaf it dañuy tere nit ki muy séq ak soxnaam dara ci yooyu wax nañ na nag am na yoo xam ne yooyu aayut comme yi sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nga xam ne da doon peñe yonent mi alayhi salaatu salaam fekk da doon intikaaf da ko doon yoor li nga xamante ni mooy boppam mu koy peñee ka defar di ko wa di ko diwa ko yooyu loolu loolu taxul ñuy wax waaw loolu taxul ñuy wax te loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna mu ne wa zamani siyaami mu ne jamonoy koor yi nit ki amul droit di si soxnaam fekk dafa woor ramadan ramadan nit ki woor di seeku kii mooy day yàqu koor gi te yow di nga kafaara de waaw mooy zamanul siyaami kooku nit ki day sori soxna yi mooy du séet ñoom kantaa fii nag waxuñu sori xam nga yonent ma saa saam Sayyidatu Aisha nee na da ko doon fóon fekk dafa wooroon da doon fóon kenn ci soxnaam yi fekk dafa wooroon ñu laaj ko ne ko ah mais est-ce que fekk moom la ko quoi boppam la doon wax mais du moom du exclusivement lu mu ko réserver mooy loolu moom da ko doon def alayhi salaatu wassalaam mooy loolu moo tax fuqaha yi te gis ku mel ni maalikee yi naan dañ koy permettre koo xam ne du shaab koo xam ne ab ab mag la te mooy am nañu mooy mooy mooy mooy mooy mooy ak ak ak ak ak bànnee xam daanaka wàññeeku na léegi loolu du ko yóbbu ci muy des nag li nga xam ne moom lañu xaraamal muy ci lan ci li nga xamante ne nii mooy sëy bi eh, loolu loolu noonu moo tax ñenn ñi di ko sib ci suur rawatina boo xam ne dafa nekk koo xamante ne nii moom kii la eh, jeune la waaw mais loolu waaw bu dee ne da yóbbu ndax ñoom ci buntu saddu zarin la ñuy waxe lool mooy dañuy bañ parce que ne yonent a alei satu selaam da ko doon def waaw mais du farata léegi nag loo xam ne yow danga nga ne woon rek bon gis naa ne waa yonent ma saa saam def na ko léegi ma koy jéem a def far sa ko far mu yàq loo xam ne farata la ah bu boobaa nag loolu dañ naan la bu ko def de loolu nag moo tax ñoom ñuy teg garde-fou yooyu ci bay bayna shaabi bu dee waa ji mag la wala koo xamante ne nii jeune la surtout nouveau marié ah, ah yéen nag moom moytu nu ko leen yooyu ah. mais fii ni ñuy gën a wax mooy sori ci wàllu sëy surtout voilà mu ne kon wa zamanu siyaami mu ne fa araada nabiyu mu ne yeneen mi alei salaam nag namm ci tere gum leen tere lii ñoom ñetti ñi an yakuuna mu nekk aaxiru haadihi lmudda fi xaqi haulaai bi manzilati ayaami l ixraami wa siyaami fi tawafuriha ala al ibaadi nee li tax mu tere leen lii mooy dafa bëgg ah nee na moom yu dëgal gi mu leen dëgal yi dafa namm ci ñoom mu nekk seen dernier jour ah dernier jouru nattu bi mu mu mu nekk mu taxaw palaasu comme comme taxawaayu ihram kiy armal bi ngir aj wala ngir umra was yi ak ki nga xam ne day woor waaw fii tawaffuliha nga xam ne moom da koy exclusivement jagleel ko def ko mu fees dell nekk alal ibadat mais vraiment jublu ci uniquement ci jaamu yàlla kese waaw te mooy bari na nit ñoo xam ne parce que bu dee am na ñoo xam ne ñoom ñoom fekk ñu ngi nekk ak seen soxna yi daanaka duñ mën a jaamu yàlla parce que affaire yi lool mooy ñoom parce que bànneex nii rek lañ ci gis waaw ñoom loolu rek lañ ciy xool waaw au lieu de transformer yi parce que yéene mooy li mu nga xam ne moo mën a transformer al aadaat def ko ibaadaat yéene mooy mën a transformer jël li nga xam ne mooy yi nga xam ne ay aada def ko jay jaamu yàlla loolu yéene ko man nit ki nag nit ki nag ki nga xamante ne moom manul loolu te loolu mooy dal lamda yu bari ak ñi nga xam ne ci awaam yi ñoom moo tax sëy nii duñ ci duñ ci am yokk gi nga xam ne mooy bi war parce que dañuy gis ne way am nañ bànneexu joteeg ndaw si wala ndaw si am na bànneexu joteeg boroom këram ay wa ñu kii après mu jeex alors que duñu conscient ci ne lii nii jaamu yàlla gu rëy rëy rëy rëy nañ ko ko def waaw joo xamante ne nii façon façon façon tiyaaba yu mag ak tamit façon wi àgg ci yàlla yoo xamante ne nii daanaka ci fii rek lañ ko mën a amee mais duñ ci bàyyi xel parce que xamuñu ko parce que xamuñu ko waaw parce que xamuñu ko loolu nag bon c'est dommage c'est dommage parce que euh, moom da koy def nii rek parce que moom am na benn besoin naturel loo xam ne bu yëngu la léegi mu faj ko ku nekk ci ñoom alors que mënoon na nekk jaamu yàlla ju rëy rëy de waaw ndax foofu tudd fa di fa fàttaleku yàlla dafa jafe da jamono yi nga xam ne fàttaleku yàlla dafa jafe yépp di ko fa fàttaleku nag day nekk lu gën ràññeeku te foofu day gën màgg moo tax te loolu <laughs> même ci wàllu euh, saraxe saraxe jamonoy bekkoor jamonoy ñàkk jamonoy xiif moo gën a foor farax saraxe jamono joo xamante ni ñépp am naka noonu jamono yi nga xamante ni ak suuf yoo xam ne fii daanaka xamoo ko fi mas a jaamu yàlla nga dóor fa ñëw gis ne fii nii daanaka mooy nga def fa jaamu yàlla yoo xam ne ndax trace yooyu waaw du deñ na ah. waaw inna eh, lan lay wax oh, bi muy wax athaarahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubin ci suuratu yaasin yaasiin nit ñi gis nga seen jaar jaar yi buur yàlla da koy denc de da koy marqué da ko day da koy denc te ca bërëb yooyu dañ lay dañuy seede sa sa kanamu borom ne yow defoon nga fi te tamit suuf yi li leen di dundal mooy jaamu yàlla ji ñuy jaamu yàlla foofu bërëb yi ñuy jaamoo yàlla nag yemuñoo bërëb yi nga xam ne kenn du fa jaamoo yàlla bërëb yi nga xam ne daanaka tout le temps ñu fay jaamu yàlla bokkul ak bërëb yi nga xam ne kenn masu faa jaamu yàlla bërëb yi nga xam ne dañ fay mooy yàlla yemuñoo bërëb yi nga xam ne des fois kese lañ fay mooy yàlla bokku nag tamit bërëb yi nga xam ne kenn masu faa yàlla moo tax suuf yi yemuñu ah suuf yi yemuñu suuf nag day kontaan bu nit ñëwee foo xam ne jaamu fa yàlla suuf si ci boppam day kontaan ci yow parce que mooy yow def nga ci kawam li taxoon buur yàlla vraiment moom loolu la bëggoon ndax buur yàlla dafay def suuf seeg luy lépp ah wa saxara lakum maa fi samawati wa maa fi l ardi jami'an minhu loolu lépp ngir lan xéewal la gum leen defal waaye wax nañu tax ñu binduñu wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ju'ilat liya al ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adraka adrakathu as-salah falyusalli allahu akbar mooy suuf si loolu la suñu boroom da ko tàggatal jaam yi waaw moo ñu ko tàggatal li ci asamaan yéeg li ci suuf yi yépp tukkee ci moom muy xéewal gum ñu defal waaw famshu fi manakibiha dox leen ci yoon yi wa kulu min rizqihi lekk leen ci wërsëgu yàlla bi mu def ci suuf wa ilayhi waaye xam leen ne ci moom buur yàlla an nushuru fa lañ leen di pang ca lañ leen di dajale yéen ñépp fu ngeen jëm fa ngeen di dekkee kon mooy suuf si ngir ñu jaamu yàlla la suuf soo xam ne nag kenn du fa jaamu yàlla boo fa demee jaamu fa yàlla suuf si mooy dekkil nga ko waaw waaw waaw mooy mooy dekkil suuf ginnaaw ba mu deewee borom bee koy def bu ko jaaralee nag yow ci yow en tant que jaam santal yàlla moo tax ay occasion la yoo xam ne à ne waaw moo tax kenn ginu la réer ki nga xam ne danaan man bon Sénégal gii ma nekk bari na caay-caay yu bari yu neex yoo xam ne yu bari manuma koo def parce que wuu fii saay non man xam naa bu dul woon Sénégal bu dul woon fii ma nekk du ma woor ah. moom mu ñëw dëkk boo xam ne mu tukki Australie Europe foo xam ne daanaka mu dem tànn village boo xam ne daanaka kenn gëmu fa yàlla moom rek a fa ne moo fa gëm yàlla nekk ak ñoom muy profité au lieu bu profité ci jaamu fa yàlla ndax bu jaamoo yàlla moom jaamu yàlla am googu day gën a foor fuuf jaamu yàllaay ñeneen ñoo xamante ni nii bàyyiwuñ xel ci loolu ak moom fa mu koy def nga xam ne kenn jaamu fa yàlla mu fa yëkkati kalimatu laa ilaha illallah di ko fa dundal au lieu bu profité ci loolu mais mu jàpp ne hey lii chance la aucun Sénégalais ici aucun mon frère ici du woor bu koor gi jotee sax wamal nga romb ko ci ci taabalu kafe gi mu nekk fa ses copains de de ses copains blancs ak ses copains d'entreprise yu blancs ñu toog hein di naan seen café ci weeru koor parce que jàpp na ne fii moom kenn new fi muy profité jàpp ne chance la waaye li li li alak ñu bari mooy dañuy alkande bu ñu jàppe chance mooy dañuy gisuk alkande ñu jàppe ne chance la ci profité du ñu yeewu mukk ko ne lii nii seen alkande la leen di jural ñu alku ñu bari looloo leen dal ñu alku ñu bari looloo leen dal waaw kon nit ki loolu nit ki da war a profité suuf si nga xam ne dañ fay jaamu yàlla yemul ak suuf suñu jaamuwul yàlla waaw waaw kon nag yow mi nga xam ne yaa koy dundal ah moo leen indi ci suuf si wastamarakum fiha mu bëgg ngeen dundal suuf dundal suuf ci naka ci jaamu yàlla gi ñu fiy jaamu ba pare waaye tamit ci dundal gi ñu ko dundal ci tabax yi ñu fiy tabax transformation yi ñu fiy def yi nga xam ne lépp nekkul dara dul gën a yéwénal suñu jaamu yàlla gi nga xam ne moom lañ war a jaamu yàlla nekk ci condition yu baax waaw loolu la mooy xoolal yooyu yépp li ñu raw parce que lan duñu teewlu yéene te duñu teewlu vraiment xaqiiqa li tax dëgg-dëgg mbir mi mooy lépp jaamu yàlla kese lañ ko war a def lépp dañ ko war a juble ci jubal ci suñu borom loolu nag nit ki bu xasee mel noonu conscient ci loolu te di ko dund mooy kooku amatul luñ naan aada ah kooku amatul luñ naan aada moom lépp léppam ibaada la nelawam ibaada la waxoon nañ la moo tax ñoo saxaaba yi noonu lañ meloon radiyallahu anhu loolu moo tax imaam ibn radiyallahu doon wax naan inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati naan man ibn Mas'ud ibn Umm Abd radiyallahu ta'ala anhuma mais gis nga ni may amee yaakaar ni nga xam ne bu ma taxawee gis nga bu may nelaw dama koy def ngir yàlla uniquement ibtigha li wajhillah tëdd di xaram yéene ko borom bi subhaanahu wa taala comme ni nga xam ne bu ma taxawoon di ko jullil guddi ni ma koy defee kënee man lii dama koy def uniquement ngir buur yàlla jaamu yàlla goo xam ne ngir li wajhillaahi taala kese bu may nelaw it noonu laay def xam nga ne ki lay wax buy nelaw kon buy lekk waxi noppi buy xool buy dox ci mbedd yi buy nuyoo buy léppam yàlla la ko amatul aada day tëdd day dox nga naan moo lii moom aada la ni muy doxee di taal loxo yi nii loolu lépp mu def ko ci yoonu yàlla ni lii daal ci yàlla la xool ni ko yeneen timelay saa saa doon defe ma koy defee noonu si fini jeex na kooku amatul aada ah kooku amatul aada kooku léppam ibaada la moo tax kooku moom bu nekkee ay am mais bokk ak ki nga xamante ne ni moom moom moom plaisir kese la ci wut noonu waaw te day xam ne am na yenn façon jaamu yàlla yoo xam ne moomum kepp manu koo def waaw waaw moom kese manu koo def bu amee soxna la koy mën a def te tamit lam ci mën a jële bu amee soxna bu doon moom kese ko doon jéem a def du ko am waaw yooyu yépp nag mu nekk loo xam ne yu nit ki war di teewlu la waaw